voilà voilà mu ne am na benn masala boroom xam-xam yi di liggéey wa hal yattasifu bil matli ah man laysa al qadru ah alladhi istuhiqqa alayhi haadiran indahu lakin qadirun ala tahsilihi bit takassubi mathalan boroom xam-xam yi nag wute lañ ne est que dañuy boole ci ne ki nga xam ne moo yéexe ci lu mu tay fay diw bu dee ne dëgg la li mu war a fay cinq mille francs yi yoru ko waaye nag bu demee góor góor lu ji dem yaxantu ji dem euh, gori matt léegi dem ci ci ci ci buntu Pikine bi par exemple wala fi nga xam ne fa la ñuy nit ñi di wàcce bagage yi bu fa demee yenu fa ay bagage am ñu mu jëlal ay bagage am jàppaleen wala wàcceel ñenn seen bagage ñu fay ko balaa ngoon léegi mu mu mu am cinq mille léegi est kooku noonu dañ naan dëgg la amu ko léegi mais bu demee léegi léegi dina ko am est kooku dañ koy ngoon ci loolu wala déet <laughs> mu ne atlaqa aksaru Shafi'i adamul wujub mu ne li ëpp ci Shafi'i rahmatullahi alayhim dañoo joyal ci waajooj ne loolu warul ñu ne ko léegi demal lay wugga liggéey léegi demal baara ji yindeel mooy baara yindee waaw demal yenu ji def kii voilà def ci buntu poste bi voilà ak fële oto yi garage boo demee gars seen oto yi bu ñu wàccee marchandise yi wala wayew pàkku lambaay wala nangam seen marchandise yi soxla ku leen ko wàcceel boo wàccee di nga am dinañ la fay te yow bu loolu boo amee di nga mën a fay demal defi ko mu ne ñu ëpp nag ci Shafi'i dañ ne loolu warul euh, ñu ne ko demal nga defi ko am mu ne wa saraha ba'dhum bil wujubi mutlaqan am ñoo xamante ne dañ ne pa waa yow ci lu teel bañ a farat mais alalu jàmbur toog moom mais parce que buñ nee yembul léegi amu ko léegi nii xobbat xobbat dëgg la waaye bu demee léegi am ko bu bu yëg nga xaasee léegi léegi léegi am ko léegi dañuy toog naan ko léegi ak waa nag quoi yow te loolu amaana nag mooy li gën a dëgër parce que mënoo yor xalalu jàmbur am na loo xam ne mën nga koo def yëngul am ko fay waa ji mais nga toog noonu rek bi la googu mooy lan ba taala googu sa soob waa yow chômage googu te ko tey mais loolu yow ci sa bopp waroo xaar ñu la koy wax waaw ndax waa ji xamoo fu mu ak fu mu di toll sax loolu waroo ko lijjanti waaw mooy mu ngi ñëw di laaj akam te xam nga ne nga ne ko may ma fii ngoon ma xool il est ban heure onze heures xoola may ma après timis insha allah di kaatal après entre temps nga ñëw bon dem ci marché bi voilà dem fi nga xamante ne fa la ñuy wàccee kii di yékkati marchandise yi voilà saar ku pomme de terre yi bu wàccee ñenn ñi dañuy soxla ku leen koy wàcceel ranger leen ko te képp ko def dinañ la fay temps xam ne yow boo ci defee ñaar wala ñett te loolu dafaa bari lu muy am di am loo xam ne di ko fay nga ne ko après timis loolu loolu mooy li gën a dëgër waa ji day dem defi loolu ah voilà <laughs> wallahu taala alam hmm? kon nag euh, euh, euh, mu ne wa fasala axarun am na leneen nag ci Shafi'i ci Shafi'i yoo xam ne moom dañoo tàqale mbir mi bàyyi naan yakun aslu dayni wajiba wujiba bi sababihi wajab bi asli dayni ah wajaba bi sababin yu'sa bihi mu ne mooy cosaanu det bi bu dee daa nekk loo xam ne sabab boo xam ne mooy nit ki mën na cee mooy yàlla mooy yow fayal waaj si non mën na nekk loo xam ne euh, mën na ko dugal ci loo xam ne ah mën naa mooy yàlla ngir am ko ngir ngir fatt loolee te boo ko fayee moom du ko def ñu ne boobaab day war lii no si du war ñaareel loolu lépp insha allah ñaareel wax bi ñu wax moo li gën a mooy ne sëñ bi sawaay yoroo léegi waaye xam nga ne boo demee liggéey di nga am loo faye sa waay demal nga liggéey nga fay waaj voilà loolu insha allah mooy li gën a nag mu des matlul ghani yi doon nañ ko ji ma wax fii weesu demoon bayow ñu ne nañ bàyyi ba ñëw ci xadis al imam al hafiz mu ne wa rahimahullah wa qawlu matlul ghani huwa min idafati al masdar lil fa'il 'inda al jumhur wal maana annahu yahrumu 'ala al ghani al qadir an yumtila ah wala an yamtula biddayni ah ba'da istihqaaqihi bi xilaafi al-'aajiz wa qiila huwa min idaafati al-masdari lil-maf'uul wal ma'naa annahu yajibu wafaa'u ad-dayni walaw kaana mustahiqquhu ganiyyan wala yakuunu ginaahu sababan li ta'xiiri haqqihi anhu wa in kaana kazaalika fi haqqil ganii fa huwa fi haqqil faqiiri awlaa wala yaxfaa bu'du haazaa at-ta'wiil voilà fa bu'du hadha at-ta'wil kon al imam al hafiz rahimahullah ba léegi ci al fath li muy sharah hadis bi mu ne léegi nag mu des matlul ghani xam nga mudaaf mudaaf ilayhi la ah, mu ne buntu néeg bi comme loolu la ah baayu móodu hmm? fasu ibra lalu ajaa nogoy waaw <laughs> mooy loolu noonu mooy annexion mooy loo xam ne dañoo jël tafale ko ci leneen mbaamu saa najaay xaru dëkk bi nagu dëkk bi boroom réew mi léegi comme fii comme loolu la matlul ghani yi waa léegi ban façon idaafa la ban façon annexion la ban façon tafale moo ci am am ñu ne mooy masdar parce que mat ma waxoon nañ la li Ibnul Faris waxoon matlan loolu masdar la mooy substantif la léegi mooy dañ koo jël tofale ko lan lil fa'il mooy matlul ghani yi mooy waa ji ci boppam <coughs> moom mooy ki nga xam ne mooy yéexee fay kooku ci boppam mooy aji jëf ci voilà mu ne lool ci wax jumhurul ulama loolu lañ wax noonu lañ ko tekkee ne mooy lan mooy nit la koo xamante ne man naa fay waaye moom mu yéex ñu ne kooku nag mooy am na rani goog du mooy koomu lan mooy yemb na jàppandi na nekk na à sa portée à disposition pour fay ñu tudd ko rani yi kon mooy woomal nga ngir fay waa ji liñ ko yoreel waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom noonu lañ ko tekkee mu ne waa maanaa bi boobaa mooy lan mooy ke day ki nga xam ne am na kattan ci fay ab det ab bor mu daal di ko yéexe ci loo xam ne moo ko tey waaw contrairement bi xilaafil aajis mooy ki ñu waxoon sànq waa ji nga xam ne solvable na woon yoroon ay boutique yoroon ay lépp waaye ay mbirum yàqu moom lañ doon wax aaya bi wa in kaana zu usra bu dee daal kooku misaal boobu bu dee kooku waxuñu ko parce kooku ba léegi managul kooku borom bi nee na na nga ko xaare ilaa maysara ba keroog muy yomb yomb di ñëw nii la ko waa jumhur wax mu ne nag am na rahmatullah alayhi wa qiila am na ñeneen ñu wax leneen ñoo xam ne idaafa bi leneen lañ def dañ ne masdar boobu matlu idaafatul masdar lil maf'ul mooy kii def jëf ji la mooy yéexe fay koo xam ne gani la dafa <laughs> yaa ngi gis yéexe fay ku riche alors que ñee dañ ne yéexee fay yow yow ñëw nit ki yow yéex a fay loo war a fay te fay ko ñoom noonu lañ ko tekkee mooy nit ki ci boppam kii nag ñu ne mooy tey bi yéexe parce ñu ne maanaam bi kon bu boobaa loolu mooy ki nga xam ne dafa war nit ki matal boru ki nga xamante ne nii moom yelloo na mu fay ko te war na koo fay te jéem na jot na ci am na lu mu ko fay même bu dee ne kooku ku riche la amul droit ah dafa riche ah. saa lii ma ko waral du dara ci alalam yëpp moom yëgu ko sax waaw day dara saa di milliardaire millionnaire eh cinquante mille francs day dara moom laa ko ah loolu ñu ne la gars yi nag ne loolu la mooy yow bu doon pauvre di ne bon naa ko fay wala classe moyenne la bokk nga mais comme que waa ji riche la nga ne non ñu ne la loolu nag lay tekki fii <laughs> waaw mooy bi ñuy ko fay ku riche ku la aal te yaa ko tey war koo fay di ko dawloo. parce que naan ah, ay kii daal du dana rek moom eh, waaw wala yakunu ghinahu sababan li ta'khir haqqihi anhu richesse am googu koomam googu mu am warula nekk sabab lu waral nga yéexe di ko jox akam gi nga xam ne moom la nga ko am am ñu ko tekk nii waaw alhamdulillah mu ne bu dee lii la moom bu dee yow xaqu ki nga xam ne dalaa lebal am ku woomal lañ la ne bu ko boo ko waree fay kon nag ci ki nga xam ne ku ñàkk kooku moom ala baabi awla wa ahra mooy fa la làmbaay jënatee ay moom moom dañ naan la bu dee yow dañ laa tere ki riis boo ko yorelee tam ban koo mën a fay bu ko yéexee kon nag ki ñàkk waxatuñu waxaale wuñu ko imaam alxaam nag mu ne waaye walaa yaxfaa ba'da bu'da ha bu walaa yaxfaa bu'du hada ta'wil mu ne gëndale bi firee nii xadis bi e, nëbbuwul sori gum sori mais dañ naan pourtant wax jii nii jëlaale na xadis bi mooy ñaar yëpp lay teg gani nga wax fa'il bi wala mudaaf mudaaf ilayhi bi e, e, moo moom fa'il gën a siiw mais day dugalaale bi mooy yow nga am loo faye di ko yéexe loolu tooñ la waaye nga am loo fayee parce que waa ma yoree te man naa koo fay ku am koom la ku riche la ma ko yéexe loolu yi tooñ loolu lépp day duggaale ci biir wallahu taala alam contrairement ak imam alxaas ne lii moom lu sori la ku ko gis xam <laughs> nëbbuwul <laughs> léegi kon côté boobu pare nañ ci mooy matlul ghaniy zulm côté wa walillahi alhamdu wal minna te loolu moo tax imaam indi fi hadis bii di wane ne vraiment tahrimu matlul ghani bi haqqin talabahu saahibuhu waaw loolu wax et léegi nga ma bon attends pare ko mooy waa laaj gi nag hein bu dee waa ji laaju mooy monsieur X daa yoral monsieur Y cinq mille francs mais monsieur Y ñëwul di ko laaj comme li ñu waxoon gaa yi nga xam ne mënuñoo la ñoom boo leen xasee kii du ñëw di la laaj ñu ne la loolu it ci la parce que saa bu dee ne dalaa joxoon délai délai ba jot yow fàtte woo ko te ba mu jotee nga am loo ko fayee loolu ci boppam xaal bi ci boppam moo la laaj waaw loolu mënoo taxaw naan non c'est que yeneen saa salaam. voilà mooy daa ñëwoon li wax mooy euh, matul xan yi mooy imaamu Nawawi boog na mu ko tudde mooy bu dee waa ji daf laat laaj quoi waaw bi haqqin talabahu saahibuhu quoi waaw loolu dañ naa la loolu attention hein mooy mbir mi euh, euh, amoo ci droit moo na imaam al-Hafiz Hajar mu ne waxtalafu hal yufsaqu bi taxiiri ma al qabla al am laa waaw est boroom xam-xam yi wute nañ waa ji dañ koy kàccoorloo gis nga moo gaaw yow loo xam ne dañ ne kii def kàccoor bi taxiiri waa ji bu yéexee ma al fay alors que man na am na kàttan qabla al laaja waa ji di ko laaj wala boog am laa wala déet mu ne fa lladi yash'aru yush'iru bihi hadithul baabi at-tawaqquf ala at-talab mooy hadith bi li muy wane mooy du li mu yo loo xam ne dañ ko du mel dañ ko yëg mooy dafa tegani mbir yi taxawale ko ci kaw ñu laaj la li annal mat la ndax yéexi yusharu bihi day mel ni luy yëgle lool mooy waa ji da lay laaj nga koy dawloo waaye du loo kese moo tax mu ne wa yadxulu fil matli kullu man lazimahu haqqun ka zawja li zawjatihi wa sayyid li abdihi wal haakim li ra'iyatihi wa bil aks waaw mooy lan mooy ne du loolu kese dina dugg tamit ci yéexe képp koo xam ne dafa takkoo ci yow nekk loo xam ne par force la ak boo xamante ne boo moom nga waral diw mooy boo ko defalul te mu instant moom lañ la wax léegi. amoon nga bés bu ngeen joxante woon délai bu ngeen jox bu jotee même bu la ko waa ji laajul te fàtte woo ko loolu loolu ci la sa xel dem ci fàtte woo ko naanoo naan loo amoo droit sax di naan mandi de woo dara yow ngay dox doxlu di yéex mbir mi loolu ci nga parce que mattul xani yi la yaa ji yéex fay koo xam ne mooy àqam la te am na ñoo xam ne wax naa la ko te noonu lañu mel ñoom du ñu ñëw di la laaj dañ la koy rusalaaj dañu am neeneem dañ keer sa vraiment man xaw ma nan laa koy laaje seen faiblesse la noonu lañ mel léegi ngay joué ci loolu loolu noonu ci la waaw mu ne tamit bokk na ci kon da ciy duggaale képp koo xam ne dafa war ci moom ak boo xam ne comme boroom kër gi bu mu yoral soxnaam ak boobu noonu bu dotee mu war ko koo jox loolu bu ko yéexee ka tay ko ci la was sa yi di la abdi waaye it sang bi loo xam ne lu mu war a defal jaam bi lu mën na lekk dundal ko bu ko yéexi loolu cega wal xaakimu ak ki nga xamante ne nii mooy xaakim bi mooy xaakim bi mooy juge bi euh, euh, euh, li ra'iyati le président li nga xam ne moom la war loolu réew mi defu ko di ko yéexe ci jeg ci loo xam ne mooy yemb na de mais moo ko tey waaw région sud waaw foofu la sama opposant bu mag bi nekk waaw lépp loo xam ne luñ leen war a defal la wàllu infrastructure sawaay nekk ko waaw loolu noonu ak tooñ la zulmu ci la waaw wal hakimu li ra'iya wa bil aks waaye ra'iya gi tamit mooy ñi nga xam ne ñoom la jiit bi jiite seen devoir yi nga xam ne moom lañ war a def envers moom yiñ ko yoreel seen acte yiñ ko yoreel mooy topp ko yooyu a def di ko yéexa di tay ay ak yuñ ko war a dox ñu koy yéexe ñoom itam ci ga mbir mi l'islam du ñenn walla ñi am pouvoir la ñuy indexer tout le temps quant ñu ci suuf moom garaawul déedéet loolu du maanut loolu lépp mu ne ci la waaw <laughs> waaw kon loolu ah léegi nag mu des waaw waajoo xam ne ba léegi ci matul xan yi tuuti def suñu jàlloon ci yëpp mooy waajoo xam ne am na waaye nag alalam newu fi <laughs> waaw dañ naan kooku mook ki yorul ñoo yem imaginer waa ji Sénégal la sénégalais la waaw boobu nag concessionnaire de voiture la fa concessionnaire de voiture la dafa yor di jaay ay oto waaw ay Alfa Romeo waaw ay Lamborghini ay Ferrari ñoomin Porsche ñoomin xeet yooyu moom yooyu lay jaay am na ci clientèle boo xam ne day dox waaye daa ñëwoon Europe nag def fi dix jours ah entre temps carte bancaire am doxul fii te amul ñun ko mën a yónnee fii du Sénégal mu am ku mu leb jàppoon ne dans affaire bi moom deux jours lay def après mu fay ko ndax ñee dinañ ko mën a débloquer lool dina woo après gaa yónnee ko mu woote gaa yi ne ko ah pour des incidents de nangam ak nangam loolu manu la nekk xam naa ba nga ñëw mais léegi instant boobu waa ji mu yoreel fii Europe nekkoon dans deux jours mooy waa am na mais alalam alalam am na lu mu ko faye mais mu nga Sénégal alal ji yembul fii léegi kooku ci la wala déet ñu ne bañ cee bokk kooku bokku ku ku fay ñoo yem kooku kenn du noonu da tooñ ah yow mii matlul xanii da ngaa yéexi fay waa ji te yaa ko tey te am nga te compte bi Sénégal soo fees voilà yow bee euh, euh, waaja banque de l'habitat ah, am nga fay affaire non après bu ma amee affaire nag <laughs> kooku kooku duggul ci tooñ gaa kooku tooñul ah kon nag loolu la quoi <laughs> waaw kon loolu la quoi mooy waa ji woomal na mais sama am naa gëléem mu nga gànnaar te newuma gànnaar te dama koo soxla léegi lu may jariñ ah jariñu ma léegi moom <laughs> voilà waaw kon loolu la quoi te waajooju euh, bu newoon fii sonn euh, lii wane ne kooku daa ab dug tooñ mooy bu newoon fii sonn am yum fi booy moom deux jours la def affaire yi càng na ñu doon joxe zakat fii nii fii nii ci Europe fam nekkoon muy xam France wala Italie wala feneen wala kooku noonu xanaa xamoo bu fekkee ñu joxe zakat yi dafa na nañu yokk ko zakat ndax wabnu sabil la bokk doomu yoon bi nga xam daa ñëw alalam dagg ci moom te daa war a am dese na ko sept jours saa tay mu dee te moom foog muy bindu amu ko léegi ko kay xam nga ne kooku laysa mina tooñ yi bokkul ci tooñkat yi euh, moom bokku ci voilà hein loolu la quoi <laughs> waaw Allahu akbar ah, waaw léegi nag euh, mu euh, kon euh, de kon pare nañ ci lii walillahi alhamdu wal minna hmm? mu mu mu des léegi nag waa ji def loolu est-ce que léegi dañuy bàyyi waaw kay bu dee réewum jullit la ki nga xam ne mooy def matluxan yi dañ koy bàyyi noonu non da ngay dem wax ko juge bi waaw hein mooy dañuy obligé ko fayal bu ko defee ay euh, recommandation wax ko convoqué ko mu reconnaître affaire bi waaw ndax bindoon nañu ko alhamdulilah alhamdulilah na barke waa ji ñu ñeme yàlla la tey bu bindul woon ba signé <laughs> boo xam ne lii signaturam la waaw de woon na sax di jéem a nii waa ji génneel ko kayit gi ma ah ah, ah non dama ko fàtte woon ko alors ko fàttewul dara ab kàccikat la gis nga tey bu woon bind na ñàkk na ñoo di ko devant le juge mu reconnaître ah juge bi bu boobaa da koy obligé ne ko nag xam na ne il solvable fayal waa ji bu bañee juge bi ci bépp mooy. day am possibilité sëq ci ci comptoir justice mooy joxe ne léegi obligatoirement somme pel nangam nañu ko jël transférer ko ci compte euh, euh, monsieur X mi nga xam ne monsieur Y moom la yoreel di daw di ko dawal ci par force waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu kon nag ginnaaw pare nañ kon ci côté bu njëkk bi mooy matlul ghaniyi zulm walillahi alhamdu wal minna léegi mu des wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in walla mali'in mali mali'in am na mali'in falyatba léegi loolu côté boobu ci gàttal mooy lan mooy ne comme waxoon nañ ki exemple sànq bi ñuy tàmbali ngir mu leer <laughs> mooy yow monsieur X ah Adja <laughs> dafa yoral Adja Ndieguène nga fokk bala ku ci nekk daal di ngay aji alhamdulillah waaye nag Adja Nogoy ne cinquante mille francs ne Adja Ndieguène ah Adja Ngóone de yoreel na man cinquante mille léegi dinaa wax ak moom ngir nga dem ca moom wax naa ko ko boo demee ca moom moom mu jox la loolu la naan wa ida utbi ahadukum ala maliyin falyatba yen falyatba waaw mooy bu dee ne euh, dañ la transféré yow daa am ku la yoreel waaye nag boole am na kum la booleel walla wolof naan boole naa la ak diw <laughs> waaw bu la booleeg diw ngir mu fay la kooku bu mu dëgër dëgërlu tamit moom ajaa diggéen naan déelét waaw non non non man duma ci d'accord yow laa amaloon déedéet yow xam nga ne waa ji sol demal rek demal waaw boo demee nga daal di dem euh, euh, euh, mu daal di lay jox loolu nag la waa jumhurul ulama nag ne loolu nag ajaa diggéen nangu ko nangul ko wala ajaa waa ajaa diggéen ajaa nogoy mii boole kook ajaa nguune est-ce que loolu déglu loolu farata la mooy mu daal di koy topp mu daal di def loolee ndax ne boole na kook ajaa nguune euh, moom ajaa digét boobu nag la la waa jumhur ne loolu dañ koo sopp digle gi yonent saa salaam wax wa ida utmi ahadukum ala bi a wala falyatba boo ci wax baax na loolu dañ koo sopp loolu la jumhurul maa wax waaye ijmaa amu ci de am na ñu naan ijmaa la waaye du ijmaa am ñu ne amru ibaaha wa irshad la diglee luy war ne dagan na tamit di orienter rek aw ngir yombal rek diggante yi ak tamit rafetal mu ne wa huwa shaz loolu imaam al-Xattaabi moo ko doon nettali imaam al-Xaafis di ko ni mu ne loolu moom dafa beru waaw mu ne wa amalahu aktharu al-Hanaabila wa Abu sawru wa Ibnu Jariir wa ahlu adh ala dhaahiri mu ne Kantaa li ëpp ci Hanaabila yi rahmatullah alayhim ak al imaam Abu Thawr ak al imaam eh, bi nga xamante ne mooy Ibn Jarir ak ahlu zahiri muy zahiri yi que ne loolu li kaw ni nga ko waxe loolu la mooy farata la lañ la wax waaw kon loolu mooy li nga xamante ne moo ci am que ne bu dee ki nga xam ne dalaa yoreel ah ba ñëwee war la fay waaye som ba ko yoreel cinquante mille yi mu yoreel. am na keneen moom ku ko yoreel lool te kooku mu boole la ak ngir nga dem kooku fay la loolu nanga ko topp na nga dem ci kooku waaw bu nekk loo xam ne di non man daw ma waaw waaw loolu la quoi <laughs> kon nag parce que lenn loolu boroom xam-xam nañ naan parce que mën na nekk ne comme exemple bi ñu joxe Adja Nogoy dafa am faiblesse ci laaj ajaa diggin wala ajaa nguune bokk alors que ajaa diggin xam na ne moom bu ko laajee dina ko jox mu ne ko kon nag te ma baal ma boole la moom voilà <laughs> waaw yomb ci moom difficile ci ki nga xam ne mooy cosaanu kam yoreeloon kon nag da koy dimbali ci kaw mu fegal ko tooñ bu naroon a dal bu doon moom ajaa nogoy moo doon dem ci ajaa nguune di ko parce que xam na ne dig ajaa ngoone moom da koo yab te tamit mën na ko bañ alors que bu dee ajaa digéen na nag ne ko diwa ma booleeg ajaa nobay ma booleeg yow boobaa moom ah moom dina ko jox voilà <laughs> waaw kon nag mu ngi lii ci gàttal mooy li jëm euh, ci wàllu xadiis bi euh, wallahu taala alam léegi nag mu des waa léegi bu dee këli daa bañ am ne bañ ne loolu moom leer na ah bu dee daa dem ci ah, yaa ne laaj ko mu bañ bu boobaa day delluwaat ci ki nga xamante ni mooy euh, ki ki mu amaloon bo ki ko yore ki mu yore ki ko yore yoreeloon bu njëkk rek waaw <laughs> ah, loolu ah xanaa duñ ko ne nag ba daal xas naa laa boole moom léegi jeex na ah léegi bu kooku ne nee sax loolu reconnaître affaire ba booba day delluwaat ci moom wallahu taala alam waaw allahu akbar hmm? yii yëpp nag boo gisee charia pour tëj di tekk yi nii di dàq tooñ di ko tere mooy day yàq diggante te bokkul ci innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna xawaykum li borom bi ne dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñooy ay mbokk yéwénal leen seen mbokkoo yooyu mooy yoreel nit di ko dawloo lool daa bokk ci li nga xam ne day indi ak mm, non non parce que nit ki dalay jàppal loo xam ne gis nga ëllëg bés mën naa ñëw wallaay nga soxla loo xam ne diggante dund ak dee nga nekk mais yoonam new ci parce que mooy li nga ko def dafa nekk benn taat benn góom ci xolam la nga ko defoon bés nga ñëwoon lu nekk nga waxoon ko mu bàyyi mbiru boppam lu ay soxlaay boppam te jël jox la nga yor ko ba pare di ko dawloo waaw lii kii ba pare boo nekkee mu dégg tamit ci say ñeneen ñoo xam ne ñu ngi naan keroog de ba nga de ah, nee na yenn waaba jiiba yi nee maa ngi moom la dina xam waaw seen sagaru cinquante mille bi mu may sonal ak boobu boobu li ma sonal maa ngi moom la biir laa ko du bala ma koo jox <laughs> tey mu xam te am na lu nga ko fayee mu dégg loolu saa bu la laajee ngooy dawloo mais imaginer bés ñëw nga toll ci loo xam ne diggante dund ak dee ñëw di ko laaj mu man laa dimbali mu a la yoruma ko waaw wala yoru man nu mu ne noo manuma ko manuma ko mu ne manuma ko xoolal loolu lan moo ko indi parce que sa jëflante ak moom lu ñaaw moo tax loolu day indi day yàq diggante nit da ngay faan nit boo manul manoo waaye boo manee ba nga soxlaa xalaatal ba nga soxlaa na nga defoon waaw alhamdulilah waaw delloo idfa billati hiya ahsan dellu li gën rafet mooy ba mu jotee sax ba nga ko manee rek même laata mu muy kii ngi ñëw jox ko ko waaw kontaan gërëm ko nag wax dëgg yàlla gërëm naa la parce que keroog génne nga ma ci lu yoolu mooy de nitee ne di dawloo waa ji loolu day indi ak dogoo day indi xol yi di sori wante waaw moo yeneen saa sax lépp loo xamante ne nii day indi yu mel noonu da koy dagg da koy tere waaw lépp luy indi loolu yoreel nit ak xam di ko dawloo loolu tamit dañuy xam ne sa soxnaaj yooyu nga war leen a jox dépasse di leen dawloo nangam ak nangam war leen a jox loolu dag leen ko war nga leen di dawloo dawloo dawloo day mujj day indi vraiment estime bañ amoon caw day deñ waaw loolu na ko nit ñi di moytu wallahu ta'ala